wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar. assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu bu baax a baax a baax mboolem ñu nekk ci barab bi ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'aala euh, moo boole ñu defal tawfiq xam naa di euh, dellu siwaat ci sunu waxtaan fajar ci téere bi di al jaami' fi sunani wal aadaab walmagaazi waltaarix li abi muhammad abdillah ibn abi zeybin alqayrawaani rahimahullahu azza wa jal di ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak euh, ñi ngi war a toll ci ñi ngi toll ci dars ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar jombul xëy na bu ñu agsee ci fanweereelu jotaay bi jéem a taxaw ba koor gi jàll xëy na incha allah bu fekkee li leeral ci ay maana ci buntu melokaan yàlla yegg na rawatina régal yooyu ñu dugg incha allah euh, démb dañoo tàmbali woon di leeral melokaan woowu yi nga xam ne borom bi jalla wa leeral na ko ci alquran ci na da koo melo woon bokk ci melokaani jëfam te mooy yemoo gim yemoo ci kaw arash jalla wa yemoo gi nag waxoon nañ maanaa yi ci ñëw donte yi ci gën a dëgër rek ci maanaa yi moo di kawe gim kawe ak yëkkati gim yëkkati ko ci kaw arsh loolu lay tekki loolu moom lay tekki tekki wul leneen lu dul loola loolu jot a bàyyi xel la yàlla ngi yemoo ci kaw arsh am na ñag ñu ko firee ne borom bi jalla waala la muy tekki ci yemoon ci kaw arsh mooy akimuna arsh akimuna ko nasalullah salaamata wal afiya aakimuuna ah, may lan mooy yaani euh, maanaam not na arash not na ko wala jekk na ko ndar ndar képp na ko kenn mu kenn koo xamee ne manat manati na koo xëccoog moom loolu nag Ibn al-Arabi li mu ciy wax mooy istiwa ma mënta firi istila istiwa ne li firi mooy al-istila mooy istawla ala al arsh mooy yemoon mooy aakimoon arsh jekku na ko ndax ndax nee na loolu li muy tekki mooy mooy day mel ne borom bi azza wa jalla jékkiwutoon arsh aakimoo ko woon am loolu amutoon waaye dafa am kuy jéem ku ñëwoon di notanteeg moom di notanteeg moom di moom ba yàlla not ko ba féete ka ko ñu ne léegi aakimoo woon arsh man day mel ne borom bi yilifuutoon arsh daal ci gàttal loolu nag la chàkk ci ne al mu'tazila ñoo ko njëkk wax la chàkk Euh, loolu kenn du ci ànd ak ñoom du lu wér ndax suñ borom jalla wa ala amul kenn kuy natanteeg moom arash laataa muy jekko arash laataa mu koy moom ba yàlla mat ko ba aaki ko léegi ba moom ko ñu naan aaki moo na ko léegi beneen bi mooy yàlla amul kenn kuy natanteeg moom yàlla lépp la aaki moom moo tax Muhammad ibn Wahhab at-Tajibi loolu lay wax Qurtubi nee na seen maanaa ñi ñoom al-Mu'tazila di wax ne yàlla akimoon ala shay'in nekkul lu wér parce que yàlla lépp lépp lépp la akimo lépp la jekku amul lenn loo xamee ne suñu borom dañ ko xëccoo xëccoog moom lépp la jekku moom suñu borom jalla wa'ala amul lenn loo xam ne daa génn ci kàttanam kon lan moo tax ñu wéet ñu jagleel arash ak akimo rek bàyyi yeneen ñi ci des loolu la chàkk ci ne ay caaxaan féetewoo ko kaw kon istawa mënut a fekk mustafa maanaam musta tekki istawla du ci làkku arab du ci sharia loolu taxriif la taxriif dañ naan soppi li nga taxriif xaqiqi la taxriif lafzi la maanaam soppi baat bi dëggantaan nga xam ne maanaa bi day demaale wal iyaazu billah soppi maanaa bi li nga soppi day maanaa bi day demaale moo tax Ibn al-Qayyim di wax ci al-Kaafiyatu ash-Shaafiyya di wax ne laamul yahuudi nuunul yahuudi wa laamu jahmiyyin hunaa fii wahyi rabbil arshi mustawiyaani nee na yaani yahuud yi seenu nuun ngañ dolli ci benn baat ci alxuraanul karim mi ngi mel ne rek jaxmiye te mooy almu'tazila dañ ciy duggaale ci bunt bi dolli giñ dolli ak laam ci benn ci istawla ndax xam xam nga yahuud yi ba yàlla di leen sant ñu dëkk ñu dugg baytul maqdis wala kenn ci réew yi sharq yi borom bi nee na wa duxulul baaba sujjada wa qulu xitta na ngeen dugg ca kër ga na ngeen dugg ca néeg yaani ca buntu ba ngeen sujjóot te na ngeen wax yàlla ñu ngi sàkku nga sippli ñu suñuy bàkkaar euh, ñu ngi sàkku nga sippli ñu suñuy bàkkaar euh, ñoom nag bañ duggee Baytul Maqdis dañoo wax danoon wax naan xintatun fi sha'iri xinta kon xinta la yàlla wax ñoom ñu dolli ci ak nuun loolu moo leen sànq hmm? xinta loolu kenn xamul lu doon muy ab pepp bu nekk ci eh, lorso wala peme loolu la shakk ci ne ak taxarif la taxarif eh, taxrif dëggantaan la ak soppiku la ak soppi dëggantaan la kazalika al suñ boroom waxee ne istawa ala al arsh yàlla yemoon na ci kaw arsh ñoom ñu ñëw di ko firee leneen ñoom ñu ñëw di ko fire ñu dolli ci ak laam ne istawla ala al arsh lay tekk mooy akimoon arsh lan mooy seenum tegtal mooy wax jooji nga xam ne al-Juwayni indi na ko ci al-Irshad ila qawaati' al-adillati fi usul al-i'tiqad wax jooji nga xam ne ñu ngi koy askanale kenn ku ñuy wax yani jenn benn waykat bu ñuy wax an nas al axtal an nasrani lan mooy bayit wi qad istawa bishrun ala al iraqi min ghayri sayfin wa damin muhraqi nee na bishr mel na kenn la ci umara ibni umayya aaki moona iraq te tuuru deret yorul jaasi tuuru deret istawa googu nee na yaani istawla bayit boobu di lañ tegtaloo ci làkku arab daal ci firi waxi suñu borom jalla wa ala bayit woow yi nga xam ne nee nañ ab chrétien lañ koy askanale awalan lañu njëkk a wax ci buntu boobu moo di koo kii ñuy askanale wax ji du ku ñuy tegtaloo ci wàllu làkku arab parce que mi ngi ñëw ginnaaw kañ ginnaaw bi nga xamee ne teemo ñëw ci baati arab yi nga xam ne ci cosaan ca la teem teemo ñëw booba daanaka commencé woon naa jeex parce que jamono jooju làkku arab ñu baree bari dañ cee dugg dañu dugg ci lislaam baat yu baree bari commencé ci ay philosophie maanaam théorie philosophie di ci dugg am na ñeneen ñu koy firee nu leen neex xam ngeen ne nasaara yi moom wàllu philosophie luñ xam nañ leen ci kon kooku kenn du ci tegtaloo parce que ba muy ñëw fekk na jamono istishhaad di raaf yañ war a tegtaloo ci ay ci ay shi'r ci ay wax yu ci ëpp fekk na mu raaf duñ wax mais kenn du ci tegtaloo xawlan waaxidan waaye ci buntu bii la shakk ci kenn du ci tegtaloo parce que eh, istishhaad ci làkku arab eh, baati arab yi nga xam ne dañ ci dellu ci tegtaloo man ci firi li nga xam ne moo di alquranul karim wala ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam la shakk ci ne fekk li nga xamee ne moo di istiwa maana ba noppi signification kon loolu mu ci indi da ko caa dolli mais su ko firi istaw istawa ci làkku arab mustafiri istawla te li nga xam ne moo di maajim yi te mooy dictionnaire yi nga xam ne ñoom lañ njëkk a bind loolu nekku ca loolu mooy li wér comme niñ ko waxee rek ñeenti signification yi la ko waroom xam-xam yi joxoon te la ca gën a dëgër mooy yëkkatiku gi mu yëkkati ak kawe wala kawe gi nga xam ne kawe na ko ci kaw arash loolu benn la buy wane ne kon loolu mu wax du wax duñ ciy sukkandiku mukk di firi istawa di ko firi li nga xam ne moo di istawa loolu benn la bi moo di jëmmi waa ji ñuy wax al axtal bayit wi ñu koy askanale cheikhul islam ibn Taymiyya ci majmu'ul fatawa nee na buñ gëstu nañ ab diiwaanam mooy kàggu gi nga xam ne moo dajale ay ay waayam nee na fekkuñ ko fa ci bayit wi fekkuñ ko fa kon loolu chaque ci la nekkul lu wér ñu kiñ koy askanale kon waxu ko ba demee kon dañ koo fent ba noppi de ko ko askanale loolu ñaar la ñetteel ba moo di maanaam bayit wi dëggantaan nee nañ nii la demee woon bishrun qad istawla ala al-iraqi min ghayri sayfin wa damin muhraqi maanaam baat bi daa ñëw waxut istawaa de waaye istawla la tudd kon ñoom ñoo ñoo soppi bayit wi bishrun qad istawla ala al-iraqi bishr aakimun arsh maanaam jërut istawa di ko firee ak istawla waaye baatu istawlaa la utilisé sax ca bayit wa loolu mooy cosaan maanaam istawa gi dañ ko caa def dañ ko dañoo soppi bayit wa comme niñ soppee Allahul mustaan comme niñ soppee baatu suñu borom bi istawa ñu firee ko istawlaa kadaalika baytu jàmbur wi istawlaa la defoon ñoom ñu soppi ko dugal ci istawa ngir lan ngir mbëgg a firee istawa istawlaa loolu am nañu ko wax ci wàllum xam-xam yi bishrun qad istawlaa ala al-iraaq loolu moo li a jub arash lu tax mu gën a jub mooy istawa mënut a firi mukk istawla waaw parce que istawa ab dëkk kenn du ko kenn du ci yemoo waaye da koy aakimoo ko booy mooy li wér istawa mësta mukk istawla kon ñu ñu utiliser ci bayit wi istawla bu fekkee leen fi jublu mooy not na arash not na yaani Irak jekk na ko kenn mënut a yaani kenn du ko xëccoonte ak moom lañ ci loolu leen fi moo gën moo gën a yaani jekk ñu koy utiliser ñu ci utiliser istawa di ko firee istawla lu tax istawa mustafiri mukk mukk mukk ak ak akimu kon qad istawla lay tekki istawla moom moo fi jekk loolu kon defe naa ne lu leer la bishrun qad istawla ala al-iraqi min ghayri sayfin wa damin muhraqi ñeenteel ba mooy su fekkoon dañoo nangu ne moom moo ko wax carrément est-ce que kooku des des na ci tegtaloo kenn du ci teg toro ñoom ndax ci wàllu baat dañ caa réer maanaam ñoom nasaara ci wàllu baat dañ caa réer maanaam baatu ba jëmmi baat rek làkku arab rek ñoom dañ caa réer loolu jar a bàyyi xel la waaw wàllu làkk arab dañ caa réer kon ñoom la shakka ci ne tegtaloo ci ñoom ci wàllu li nga xamee ne moo di làkku arab laa shakka ci ne loolu Eh, deesu ko nangu parce que ñoom baatu signification ñoom dëgg-dëgg dañ caa ba tekkee ne suñu borom jalla wa ala wax gi mu wax ne mooy Musa ab baatam la dañoo jàpp ab xaaj la bàyyi ko ci suñu borom jalla loolu la chaque ci ku mel noonu di kenn du tegtaloo ci moom ci wàllu li nga xamee ne moo di suñu wàllu suñu pas-pas du ko nangu ndax ñoom wax gi yàlla suñu borom jalla wa ala wax ni eh, mooy baatu suñu borom moom Isa ci lañu sukkandiku ba jàpp ne Isa doomu yàlla la wala xaaj la bu bàyyi ko ci yàlla te baatu suñu borom boobu lañ fi jublu mooy lan mooy ci kun ci la ko yàlla amale maanaam ci kun ci la ko yàlla bindee loolu lañ fi jublu waaye tekkiwul mukk ci ne Isa baatu yaani doomi suñu borom la jalla wa ala moo tax al imaam al ahmad al imaam Hanbal rahmatullahi alayhi te bi tontu aljahmiya loolu la leen wax nee na baat ba yàlla sànni ca ca Maryam mooy bam naa ne Isa amal ci kun nga xam ne Isa ci kun la amee waaye du jég jëmmi Isa du moom mooy kun ndax yàlla laata Isa di am bind nañu baree bari ci kun su fekkee Isa mooy kon mooy kun kon kon lan moo tax euh, ginnaaw bi mu ñëw yàlla bind yu baree bari ci ginaaw bi Isa door door judd te moom mooy kun loolu xel nanguwu ko kon Isa Isa yàllaa ko sàkk mais kon kenn yaa ko kenn sàkk ko kon kon kon la kon la yàlla bëgg wax loolu mooy lu wér bi ci desaat moo di ñoom ñu wax lii ñoom ñu wax lii nee nañ xabarul ahad kenn du ko tegtaloo ci usul usulu diin usul li i'tiqaad maanaam xibaar boo xam ne xadis boo xam ne ci alayhi salaatu wasalaam la bàyyi ko de waaye ñi ko nettali ñu néew lañ nee nañ loola kenn du ko tegtaloo ci wàllu pas-pas pas-pas su fekkee ab xadis daa ñëw bala ñu mën a jël dafay doon xadis boo xam ne mutawaatir la ciw bu dee dafa am xadis bu ñëw di wax ci wàllu pas-pas bala ñu mën a jël day doon xadis boo xam ne mutawaatir la nii de lañ ko waxee waaye bu dee ahad de dee su ko jël waa ñoom ñoo wax lii de waaw ñoom ñoo wax lii lan moo tax kon ñu bàyyi fi xabarul ahad di degtaloo ci waxi koo xam ne dafa réer ci wàllu baat ci wàllu làkku arab ci loo xam ne mooy li gën a nekk spécial li mooy li gën a nekk nécessité ci suñu diine samay pas-pas bayit woo xam ne kenn rek moo ko wax nga sañ koo jël di ko teg taloo ci lu gën a doy waar lu gën a xóot lu gën a dansé ci suñu diine mooy suñu pas-pas ba noppi yow yaa waxoon ne kenn teg taloo ci xabarul ahad waaw loolu moom mbokk julli bi ndax du contradictoire on oh, koy contradictoire dëggantaan la parce que ñoom ñoo waxoon ne xibaar boo xam ne xadis boo xam ne kenn moo ko nettali di si ko tegtaloo lu tax ñu bàyyi fi loolu di gën a loo xam ne chrétien moo ko wax ko xam du ab jullit sax faf loolu la chak ci ne tanaqud féetewu ko kaw kon istawa musta tekki mukk istawla laa min qaribin wala min ba'id loolu lu jara bàyyi xel la lu jara jara bàyyi xel la kon ñoom euh, buntu boobu ci lañ juum ñu al-Mu'tazila jeng fi juyoog pas-pas ahli sunnati wal jamaa moo tax seeni wax ci bunt bi deesu ko nangu seeni wax ci bunt bi la shakk ci ne deesu ko nangu fi la haqiqa kon istawa la muy tekki rek mooy yàlla yemoo na ci kaw arash mooy kawe na ci kaw arash loolu lay tekki waaye tekkiwut mukk comme niñ ko waxee ndax su fekkoon eh, noonu la demee eh, comme niñ ko jiitalee woon rek loolu jomb na ci suñ borom jalla wa ala kon bokk na ci ay melakaanam mooy yàlla yemoo ci kaw arash al ash'ari itam dañ koy jéem a weddi la leen ni ci ñoom lu mel ne ar-Razi nga xam ne seen koy la day wax ne liñ jubluwuñ ci diggantaan ci jëmmam ndax lool yi mu waxoon mu da ko doon man ma ko leeral démb waaye Cheikhul Islam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi tontu ko ci ci Bayaan talbiis al-Jahmiyya bi ta'siis bid'ihim al bokk na ci melakaan yooyu melakaanu yaani wax wax waaye nag wax danaa ci ñëw de muallif bi sax yaakaar naa dana ci dikk moo tax ba naa ci bañ a xóotal lool waaye kon wax sax dama koy dama koy indi ba ci ña ñaareelu xaaj bi ci melakaanu jëfam yi parce que da neewoon naa la melakaanu jëf yi ñaari xaaj la melakaan yoo xam ne melakaanu jëf la kese am melakaan yoo xam ne dafa boole nekk melakaanu jëmm nekk melakaanu jëf yi ma tudd ca ginnaaw yi ma tudd yëpp yamoon na ci kaw arsh dikk gi muy dikk ak wàcc gi muy wàcc yëpp melakaanu jëf la yoo xam ne du melakaanu jëmm beneen bi ci des mooy melakaan yoo xam ne melakaanu jëf la ci benn côté waaye melakaanu jëmm la ci benn côté jox ma ci misaal lu mel ne wax wax wax boo xoolee xeetu wax xeet melakaan wi jëmmi melakaan wi kooku suñ boroom melakaan la ci jëmmam buñ xoolee ci cosaanu melakaan wi xeetu melakaan wi loolu yàlla musu koo ñàkk melakaanu yàlla musta ñàkk di mën a wax kon bu ñu xoolee ci côté boobu melakaanu jëmmam la ndax cosaanu melakaan damay jëmmi xeetu wax rek melakaanu wax rek koo xam ne mën naa wax bu xoolee foofu dañ naan yàlla musta marsa dañ di wax yàlla wax musu koo tële maanaam melakaanu wax mi ngi ci moom waaye nag bu ñu wax bu ñu xoolee ay xaajam maanaam am gi muy am ak amaat mooy ay wax buñ xamee buñ xoolee ay xew-xewam xew-xew yi tax jëmmu di wax bu ñu xoolee nekk gi mu nekk ay jëf nga xamee ne li tax nit ki wax jëmm ji wax mooy day am luy xew du wax mën a am su boobaa dañuy wax ci côté boobu melakaanu jëf la ci yàlla ndax yàlla lu jàggee ne jamono ji nekk day wax nag loolu jar a bàyyi xel la waaye day wax saa su ko soobee fu mu ko soobee ak nu mu ko soobee moo tax cheikhul islam di faral di wax ne qadimu nawi waaye xaadisul ahad wala xadisul ahad xeetu wax yàlla musu koo masa melakaanu xeetu melakaanu wax yàlla musu koo masa yàlla musta musta dañ di ko waaye nag am gi muy am ak amaan nag nga xam ne da koy def mu wax nag moom mu wax di wax saa su ko aajowoo wala di wax bu xew-xew amee wala di wax bu bëggee wax ne bu ñu xoolee ci côté boobu su boobaa la chàkk ci ne kenn du wax ne melakaanu jëmmam la kenn di wax ne yàlla jamono ji nekk day wax loolu la chàkk ci ne euh, melakaanu wàññiku la sax sax. buñ ko xoolee koo xam ne foo toll yaa ngi wax melakaan wàññi ko la sax boo ko xoolee waxuma laak nag di ko aska mane ci suñ borom jalla wa ala kon yàlla day wax ak jaam ñi yàlla day wax ak aadama yawmal qiyaam fa yaqulu yaa aadam yaa aadam ibnul qayyim day wax ci as-sawa'iq nee na woote moom ci làkku arab suñ ko munuñ koo def ci loo xam ne dee su ko moo tax yàlla liy la day wax al-imaam al-Bukhari indi na ko ci as-Sahih al-Hafiz Ibn Hajar firi ko ba ànd ci rek ba ànd ci sax nag nee na ahlu sunna wal jamaa te mooy as-salaf madhabu salaf ci buntu bii moo gën a wér yàlla wax ji muy wax dëggantaan la Ibn Qayyim nee na woote moom ci laa ko arab di su ko def ci loo xam ne duñ ko dégg te yàlla nee na te te te te xadis bi mi ngi ci Sahih al-Bukhari maanaam mi ngi ci as-Sahih xadis bu wér la boog lay wax borom bi jalla wa ala ni Ibn Qayyim wax ne woote dañ ko def ci lu ñu dégg loolu barab bi da ko wane xew-xew bi yàlla daa wax ne yaa aadama aadama ne ko labbayk wuyu naa la waaye su fekkoon aadama wax ji di ko dégg lu tax mu naan wuyu naa la yow yàlla beneen bi ci alxuraan borom bi azza wa jalla wax gi mu wax ne wa maa tilka bi yaminika yaa Muusa Muusa yow lan lan moo nekk ci sa ndeyjoor lu tax Muusa di tontu ah bu fekkee diggul yàlla wax ko lu muy tontu kan la Muusa doon tontu moo tax loolu al mu'tazila di wax naan <laughs> ay allahul musta'an moo tax euh, buntu bi buntu la boo xam ne buntu bu buntu bu xóot xóot buntu bu danger la nee na Musa yàlla wax gi mu wax ne nuudiya yàlla wax gi mu wax ne nuudiya min falamma ataha nuudiya min shaati al-waadi al-aymani fi al-baq'ati al-mubaarakati min ash-shajarati ay ya Musa inni an ana Allahu rabbul alamin <laughs> xam nga Musa daa ñëw ca ca garab ga barab bu màgg borom bi jalla wa ala daal di koy woo ci genn garab nee na ka wax ak man ka wax ak Moussa mooy wax ji yàlla bind ca garab ga nga xam ne garab gi moo wax ak Moussa mais du yàlla nasalullah asalaamata wal lii rek ba ci maanaam da ci dàq melekaan yàlla wala ba ci fii maanaam ba ci défendre sa mazhab défendre sa mazhab ak sa position dana yegg ci mbir moo xam ne kenn mënut a xam noo foo mën a jaar ba tekkee ko loolu rek dana tax nga fiiree ko noonu ak garab nu muy waxee ne ana yani inni ana rabbuk allahu akbar du jar a bàyyi xel ak garab nee nañ garab gi ma waxateeg Moussa ak garab dana wax ne in yani inni ana allahu al-azizul hakim man maa yàlla ak garab dana ko wax garab duy woote woo ak rububiyya loolu la chàkk ci ne mënut a nekk kon is Moussa tontu gi muy tontu beneen bi itam mooy Moussa tontu gi muy tontu lan moo tax Moussa di wax ne yow yàlla Moussa dana jàppe garab gi mu yàlla du jar a bàyyi xel Moussa su fekkee garab gi moo wax ak moom lan moo tax Moussa di tontu na koy di tontu naan yow yow di ñaan naan yaw yàlla qaala rabbi shrah li sadri yow yàlla yàlla ak ma yaani leeral sama dënd nee nañ garab gi ma wàqanteeg moom kon nga bàqanteeg wax garab gi na wax ji moom la ca nekk mooy man maa yàlla la yàlla wax man maa yàlla mi borom bindee fi ndax garab dana woote woo ak rububiyya déedéet da ngay soxee benn bi mooy Moussa ndax dana woo garab gi naan ko yow yàlla déedéet loolu nekkul lu dëgg nekkul loo xam ne lu wér la. kon mbokk jullit yi wax suñ borom jalla wa ala da koy def waaye nag melakaanu jëf la ci côté boobu ñu wax te moo di nekk gi mu nekk loo xam ne dafay aajowoo dafay aaju ci coobareem bu ko soobee mu wax ak nu ko soobee ak fu ko soobee jalla wa ala moo waxateeg Musa falamma yani borom bi nee na wa kallama Allahu Musa taklima yàlla waqante nag Musa ak waqante muy maf'ulul mutlaq kon daa ta'kiid fi'al bi da koo ta'kiid ci masdar boo xamee ne min jinsil fi'al te mooy takliman waxut wa kallama allah Muusa xitaaban de wala qawlan de wala muxaatabatan daa wax ne dafa wàqanteeg Muusa ak wàqante am na ñoo xam ne dañuy jéem a jàppee Muusa muy faa'il ji jàppee yàlla muy maf'ul ji wal iyaazu billah maanaam Muusa moo wàqanteeg yàlla mais yàlla su fekkoon loolu tekki waaw wàqante moom saa su amee ndax du jaar ci diggante ñaari jëmm ok oh, ñaari jëmm lay am de ndax wàqante dañ ko maanaam maa ngi wàqanteeg nit nit dana ko wax man maa ngi wax ak nit maa ngi wax jëmm ba noppi jëmm jooju ne tey na tekk rek du wax mu waaji wax rek déedéet bu fekkee waaji danaan tekk rek jëmm jey wax loolu kenn du ko tuddee wàqante kenn du ko tuddee wàqante loolu lan lañ koy tuddee di koy def koy waxtaanal ay nit wala ku leen di digal wala ku leen di sant wala ku leen di laaya biir noonu lañ koy firi waaye wàqante saa su amee ci diggante ñaari taraf la kon même sax taxrif boobu gu ñu taxrif soppi gi ñu soppi ci ne yàlla wàqante Muusaa wàqante yàlla waaye yàlla wàqante wut ak moom même su fekkoon loolu lay tekki wàqante ci ñaari jëmu lay jaar ci du tere yàlla wax waaye fekki fi wut loolu moo tax aljahmiya wa kallama Allahu Muusaa takrima ñenn ñoom lañ koy firee ne yaani jarahahu bi maxaalib al hikma <laughs> nasalullah al afiya nee nañ yaani ka ka eh, yani atakallum wala taklim foofu li muy tekki tekki wut wax waaye li muy tekki mooy jam a tajrih ñu ngi ko jëlee ci fulaamun kalmuhu yudmi diw sàngam ne aw jam-jamam mi ngi metti mi ngi mi ngi nàcc yéen tekki wuñ mukk li nga xam ne moo di waxam ne li tekki mooy yàlla da koo jam da koo jam weeyi xikma maanaam da koo jox li nga xam ne moo di xikma asalullah salaamatu alaafiya seetal li bii soppi rek ñu ne leen waaw waaw léegi su fekkee da ngeen bëgg a wax ni loolu lay tekki yàlla waaqante Musaa waaqante ak yàlla waaye wa kallamahu rabbuhu nag loolu lañ ciy def moo tax fii kat musuma gis maanaam amu ci fenn foo xam ne mënees na faa jaar ba ba ba firi ko firin boo xamee ne si nii dana tax mu génn li yàlla wax ni mu leere wa kallamahu rabbuhu yàlla moo waaqanteeg falammaa jaa'a Musaa li miiqaatinaa wa kallamahu rabbuhu moom jeex na wa kallamahu waaqante naag moom rabbuhu borom moom jeex na kon yàlla borom bi jalla wa ala wax dafa nekk ci melakaanu jëfam buñ xoolee am gi muy am ak amaat buñ xoolee eh, aju gi muy aju ci coobareem waaye buñ xoolee xeetu wax nag xeetu wax ci jëmmam melakaanu wax su boobaa loolu day nekk melakaanu jëmm ci suñu borom jalla wa ala yàlla day wax melakaan yu baree bari da koo tegtale borom bi nee na afa tatma'una an yu'minu lakum waqad kaana fariqun minhum yasma'una kalaam allah ndax da ngeen am xeememteef ñu gëm leen te am na kuréel ci ñoom boo xam ne dégg na wax yàlla dégg na wax yàlla lii koy leer na mbokk jullit yi yasma'una kalaam allah yàlla koy kon day wax kalaam allah dafa laafal wax ji ci boppam dafa taqale wax ji ci boppam dafa taqal wax ji ci boppam sësale ko ci boppam te lépp li ñu taqale ci yàlla li ñu sësale ci yàlla ñaar la al wal maani ay jëmm ak signification bu dee loo xam ne jëmm la yàlla daqal ko ci boppam sësale ko ci boppam laafal ko ci boppam loolu pour teral loo la su ñu waxee kaabatullah xam nga kaaba gi jëmm la lu ñu mën a laal la samawaatullah samaullah ardullah baytullah naaqatullah naagak yàlla kërug yàlla wala néegub yàlla asamaanu yàlla yi ay jëmm la ñu yàlla laafal boppam su boobaa li ñu fi jublu mooy dana daa bëgg a teral loolu daa bëgg a teral yooyee waaye tekkiwul ci ne mukk ay melakaan la ci moom lu mel ne rasulullah yonente bi yàlla ndax nit dina xalaat ci ne yàlla bu ne yonente bi yàlla lu muy tekki mooy yonente boobu melakaan la ci yàlla déedéet la kooku melakaan jëmm la suñ borom takkal ko ci boppam laafal ko ci boppam loolu lay teral dafay wane idaafatu tashrifin laafal goo xam ne bu teral la am lu ñu tuddee idaafatul maani mooy loo xam ne du jëmm duñ mën a teg mi mais signification la lu lu luy wundu la luy wundu dara loolu yàlla bu ko laafalee ci boppam loolu lay tekki melakaan ci boppam te xam ñëpp xam nañ ne kalaam kalaam maanaa la wax du leen du ñu mën a teg baaraam waaye signification la yàlla bu ko laafalee ci bopp la muy tekki mooy melakaanu jëmmam la jalla wa ala borom bi azza wa jalla waxaa ne wa in ahadun min al mushrikiina istajaaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalaam allah hatta yasma'a kalaam allah lii kay leer na kenn ci bokkaalekat yi bu ñëwee di xuloo ak yow wala ma juum boog bu ñëwee bëgg a sàkku ci yow pour nga dëkkaale ak moom maanaam nga dëkkal ko dëkk ak yow nee na na nga dëkk ak moom ba keroog muy dégg xatta yasmaa kalaam allah ba keroog muy dégg wax yàlla lii di mbokki jullit yi wax dëgg yàlla euh, euh, li gën a leer ci la bokk kon wax dafa sax ci melakaan comme niñ ko li séddalee noonu euh, incha allah waxtu bi dem nañu bu subaak jàmm danañ continuer ci melakaan wi ak ñi nga xam ne dañ caa jégg di ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq nu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 الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله